yaa ayyuha alladina aamanuu kutiba alaykum alqisaasu fi lqatla alxurru bilxurri walabdu bilabdi walunsa bilunsa faman ufiya lahu min axiihi shayun fattibaacun bilmacruufi wa adaaun ilayhi bi ixsaan dalika taxfiifun min rabbikum wa raxma faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabun alim suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci li nga xamante ne nii <coughs> mooy ci laayaat téeméer bi ak juróom-ñaar fukk bi ak juróom-ñett mu ne yaa ayyuha alladina aamanu yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm te dëggal kutiba aleykumul qisaas daal dinañuy farataal ci seen kaw loo xamante ne suñu boroom moo leen ko farataal alqisaasu mooy li nga xamante ne mooy ak fayu <clears throat> mooy li nga xamante ne nii qisaas ndax mbir yi dafa am voilà loolu ci wàllu charion dafa am loo xam ne moom lañu naan al moom mooy pen yi voilà alxuduud yi nga xam ne suñu boroom tabaaraka wa taala daf koo teg ne ku def lii ngeen def ko lii ku sàcc na ngeen dagg loxoom bu dee ne condition yépp daal dinañuy mat charte yépp mat nañ képp koo xam ne dafa njaaloo ta sange ko teg lii bu condition yépp daal di tegee daal di ko réunir loolu moom la ñu naan xudud mooy alxaddu <coughs> wala xaddu saariqi xaddu mooy pen li nga xam ne suñu boroom a ko natt ne teg leen ko kii xaddu shaaribil xamr nattu penu ki nga xam ne naankatu sàngara la yooyu lañ naan pen yi mu am beneen mbir boo xamante ne nii moom lañ naan qisaas moom la suñu boroom di wax fii qisaas mooy loo xamante ne yow la nga def lu tool moom lañ lay def mooy moom la doon wax wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi ak bi muy wax gëne bu dee dañ leen a tooñ def leen lu metti da bu ngeen ñëwee bay fayu nangeen ngeen lu mel noo nële mooy nit dangaa ñëw daal di fëq bëtam yow wala baalu dañuy fëq sa bët parce que amul dara loo ko kiiwee nga daal di damm bëñam ñu moom ñu damm sa bëñ nga daal di loolu lañ naan pisaas voilà nga daal ray nit léegi yow ñu ray la voilà parce mooy li yow li nga def rek lu tol noo nee voilà kama tudiinu tudaan comme li nga leb la rek lu toll noonu lañ lay fay loolu mooy xisaas mooy dañuy dañuy natt mbir yi nam toll rek ñu daal di la koy tegaat yow léegi nag mu am beneen mbir buñ naan tanzir Tanzir wax nañ ko fan yére waa ji nga xam ne day ñëw di fontu indi ci dëkk bi loo xam ne mbon goo xam ne moom moo indi ba pare bëgg koo tuddee ab yooyu juge bi moo ci toogal nguur yooyu yurum charia bi xool loo xam ne jàpp na ne lii moom daan boo xam ne dina tax kenn dootu ko xalaat te kenn du jéem a def ni moom moom mu daal di koy teg lool lu am la ñu xamul charia nag ñu bari dañ naan moo lu tax dëkk sàngam di doxal charia daan dañuy dóor diw Euh, fukki yar loolu fan lañ ko teg loolu amul ci alquran alors que ñoom ñoo xamul dara am na ci alquran loolu mooy tanzir te sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf koo saxal da di nag loolu taxu ñoo jóg loolu leeraloon nañ ko <coughs> xisaas nag mooy affaire boobu mooy deuxième bi ñu la wax li nga def rek lu toll noonu nga njoof bëtu bakkanu jàmbur ñu dàpp njoof sa bakkan ak yu mel noonu la loolu mooy xisaas waaye surtout bi ray bakkan gaa yi nga xamante ne dañuy jël di xadaf di ray bakkan nit ñi suñu borom ne kooku ku fi ray bakkan alqatlu an nafsu bin nafs voilà ku fi ray bakkan te amul dara benn subha dara dara taxul loob lënt lënt ak loolu mu def ko maa tey ray ko ngeen ray ko voilà loolu nag lay wax mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi seen borom tabaa yéen ñi gëm borom bi tabaraka wa taala <clears throat> kutiba alaykumul qisas daal dinañuy farataal ci seen kaw alqisaasu mooy li ñu wax noon na le ku fi faat nit jàpp leen ko moom itam ngeen faat ko fil qatlaa ci wàllu mooy jël lu mel ni lim def nga daal koy teg ci wàllu rayaate ku fi ray rek nañ leen ko def noonu def leen ko noonu alxurr bil xurr gis nga koo xamante ni ab libre la daal di toog koo xam ne gor la ray ku ak gor dañ koy jàpp moom it ray ko voilà ndax bakkanam daa gënul bakkanam waaye ab jaam boo xam ne daa rayub jaam wal abdu bil abd ku jàppub jaam jaam buur jaam rayub jaam dañ koy jàpp moom it <coughs> bépp jigéen boo xam ne dafa faatu jigéen dana jigéen la ay wopen bi jeex na dañ ko koy teg moom tamit lii nag tekkiwul mukk ko ne par exemple lii kese la mooy góor kon bu rayoon jigéen wala jigéen bu rayoon góor kenn du ko teg parce que de daal xorru bil xorru wax al ba pare leeral ne al unsa bil unsa déedéet lool de loolu lool de voilà affaire bi <laughs> loolu loolu la il faut que ça soit très clair voilà mu ne nag léegi nag lii mooy àtte bi voilà képp koo xam ne rayu tayef la mooy mooy xam nga waxoon nañ bi ñuy wax affaire ray yi shibhu këne xatlul <laughs> xata yi xatlul amdi xatlul xatlul ah, xata yi ñaar yooyu ñépp ci d'accord kantaan ak est-ce que shibhul amdi mooy mooy mooy bon ma wax ko ci wolof daa mel waxuma ko mooy ray boo xamante ne rayu tayef la ak rayu boo xam ne njuumte la ñaar yooyu ñépp ci d'accord boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mais kantaan est-ce ray boo xam ne daa nirooku tayef loolu am naa am amul est-ce que loolu am na ah wala déet loolu waxoon nañ la ku mel ne al imaamu malikum na anas rahmatullahi alayhi dafa jàppoon ne mook mook mook mbokkam mi al imam euh, al layth ibn sa'd al al misri rahmatullahi dañoo jàppoon ne loolu moom amul waaye ñaar kese am waxoon nañ ko léegi nag mooy kon ci ray yi loolu la lii mooy àtte bi kon ku fi ray nit te taa ko tay ñu ray la voilà mu ngi noon waaye mu ne nag fa man ufiya lahu te loolu il faut mu bañ a nekk boo xamante ni avec préméditation ak dagg ak ray yoo xamante ni ay rayaa daggaate def yooyu loolu moom de toute façon kenn du la jéggal voilà fa man ufiya képp nag koo xam ne moom dafa ray nit fa man ufiya lahu min akhi shay moom dañ ko jéggal ci ba mu faatee benn bakkan bon ay mbokkam ya nga xamante ne nii ñoom ñoo war a jël di ñoom ñoo war a laaj dereetu seen mbokk bi ñu faat voilà nga xam ne kooku ma buñ nee ñun ñii nañu ko faat léegi moom moom ñun li ñu wax mooy dañuy fa moo rey suñu mbokk preuve yëpp leer na ñun dañ koy dañoo ñun li ñu d'accord mooy nañ ko faat loolu moom bu ñu ko waxee yow dañ lay faat buñ nee nag jéggal nañ la léegi nag sauf ko bu kenn ci ñoom kese ne jéggale naa ñeneen ñi jéggalewuñ kooku kenn du ko faat parce que loolu laa tata ja laa tata ah laa tata ja laa <laughs> tata <laughs> kenn du ko dogaate voilà baat ba réer <laughs> te jazza voilà kenn du ko dogaate ak ak ab bakkan kenn manul ne voilà kii nee na nañ faat nañ faat ñeneen kii nee na kenn du faat léegi nañ loolu man da moo tax kooku kenn du ko faat mu ne képp koo xam ne dañ koo jéggal dara ba mu faatee bakkan ay mbokkam ya waroon a laaj jareetam daal di koy jéggal nag waaye mooy bu boobaa day joxe diya bi mooy day joxe ndàmpaay buy joxe diya yooyu nag loolu lay wax naan fattiba'un bi ma'ruf yéen bil ma'ruf yéen ñi nga xamante ne yéenay mbokk yi yi nga xam ne yéen nag na ko laaj alal ji mu war a joxe na ngeen ko ko topp nag ci njëkk voilà mooy te moom bu koy fay du moom kese fay ah. voilà voilà loolu beneen affaire la bu dee moo ko tey <laughs> voilà bu dee moo ko tey loolu fuqaha yi est-ce que waa ji bu dee moo tay rey voilà ray boo xamante ne moom léegi est-ce que moom kese koy fay. wala boog bii mooy asabaam dañ ko ciy dimbali loolu ay wax la yoo xamante ne leeraloon nañ lool bi ñuy doon gis peñ léegi yoo yële waaye léegi nag bu ngeen ko laajee moom mu war a joxe alal ji mooy nangeen ko ko topp nag bil ma'ruf ci njekk bu leen xam ne waa ji daa nekk koo xamante ne nii <coughs> ah dafa nekk koo xamante ne nii hu sa waay eh, jotoom loxoom jotul gannaawam ngeen bëgg ne ko ne ko indemnité yi quand gaaw leen ko gaaw ko joxe tay tay te moom xam nga ne manu koo lebi manu koo am te mbokkam yi manuñ ko cee jàppale en sabaam moom même buñ dajale woon li ñu am yépp mooy geñoo ñu bokkal geñoo ñooñu même buñ ko jàppale woon manuñoo fay lépp tey ngeen bëgg koo ne na ko fay tay déedéet wala ngeen ko jox échéance yoo xam ne dafa dafa jafe manu koo matal loolu la naan fatti baaw na ngeen topp mu diya mu leen di jox bil ma'ruf waaye ci njekk wa ada un waaye moom mi nga xam ne moo faat nag war a joxe diya ak mbokk mbokkam yi na joxe nag ilayhi waaw na joxe alhamdulilah joxe mbokku yam ki mu faat na leen jox nag diya bi bi saarin ci lu rafet mooy bés bu bu bu ko manee bu na joxe buñ nee temps la mu man ko man koo joxe am ko possibilité na joxe lépp bu mu fi nekk di am lu mu ci xomp di deedeelu di wan ne moom amul temps yii alors que am na wala boobu mu man koo fay mu nekk fi di di di di yéexal pay gi alors que moom moo ko gën man mu ne loolu it bu leen ko def den ci njekk na ko def ci lu rafet zalikal boo ngeen gisee àtte bii nag taxfiifun ak woyofal la dee min rabbikum bu tukkee ci seen borom wa rahma ak yërmandeem gu yaatu gi fa ma man i'tada képp nag koo xam ne dafa jalgati ginnaaw bi borom bi tegee lii ba'da zalika ginnaaw lii falahu dina ko ñeel azabun bugal alimun boo xamante ne nii bu taratar la yawmal qiyaam ak fii ci àddinaam mu ne walakum te ñeel na leen yéen way ngëm yàlla yi fil qisaasi gis nga ci bakkan ci wàllu faat gis nga xayaatun am ngeen ci ak dundu gis nga képp koo xam ne gis nga li tax rey yi bari ci yenn sociétés yi dañu xam ne fii bu ma rayee fu gën a metti fu ñu ma yóbbu quoi yow prison lañ ma yóbbu réclusion xaw ma de vingt deux ans de sûreté xaw ma ni ko ñoom meetar di waxe yooyu moom waa ji day ba pare bu fa nekkee di jaay euh, le prisonnier modèle di yaru yaru yu après ñu daal di aménager peine bi daal di koy génne sax laata lool di xew léegi ñam rayaloon moom di ko gis moom muy doxawaalu di def leneen loolu loolu day indi ak mbañante ak keneen ñëw faat ay mbokkam moom loolu nag suñu borom ne gis nga wala kum ñeel na leen fil qisaas yi ci ku faat ngeen faat ko bu preuve yëpp leeree ngeen faat ko bu bàkkan bu ne képp tueur yëpp raykatu nit ñi buñ xamoon ne kuñ fi ku fi ray dóorit dinañ la jàppata dinañ la ray kon ñeneen ñi ko def parce xam nañ ne man bu ma rayee kii de toute façon man aw ma feneen fu ma dem du ay prison ah. dañ may rey man tamit bu boobaa dina tax mu ne loolu dina tax ci ne dund gi nekk voilà ci ngeen di amee paix mën a dund ci li nga xamante ne dund gu jag la bakkanu nit ñi ñoŋ ba pare ngeen nekk ci jàmm waaye bi ñu ko fi tegee loo gis ci safara lañ ne voilà ci tiit insécurité bu dul jeex bés bu ne nga dégg agressé nañ nit ba ray ko te du mujj fen loolu nag li ko indi mooy sori sharia mu ne yaa yaa ulil albaab loolu nag nekk na ci yéen waaye loolu ñan la al fil qisaasi ci ku ray ngeen rey ko xayaatun ci la dund dëgg mujj nekk yéen waaye ñan pour ñan yaa ulil albaab yéen ñi nga xam ne seen xel yi dafa nekk seen seen seen saalu xel yi dafa ñor te dafa nekk loo xamante ne lu yànj la tey xalaat waaye la'allakum bu ko defee tattaquuna ngeen ragal seen borom wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati